أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله alayhi afdalu salaatu wassalaam ci suñu jotaa bii ñu génn bi awnillahi wa fadlihi wa minnatihi jeexaloon nañ ci xajjatul wadaa ñu ngi woon ci yoonu rëpp gi muy xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam kon ñu ngi woon ci yoonu dëpp bi wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama doon jóge fi nga xamante ne nii mooy makkata ginnaaw ajam gi di dem fi nga xam ne di dellu madinatul munawwara ñu ngi woon ar ñu ngi woon ar nga xam ne bi muy dëpp bi mu àggee foofale moom alayhi salaatu wassalaam ci la dajeek ay nit mu ne leen manil qawm mooy mbokki fan ñu ne almuslimuun ñu ne ñun de ay jullit lañu mooy ay mbokk lañ ci jullit ñi bi ñu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñoom ñu ne ko famanil qawm wala famanant waaw mbokki fan wala yow mi ñuy laaj ñooy ñan yow yaay kan mu ne rasulullah man maay ndawal yàlla li alayhi wa am benn jigéen bu yëkkati benn gone gum yoroon ci biir mbaar mi ah daldi ko yëkkati ne yaa rasuulallah salawaatullahi wa salaamuhu alayhi ali haadaa hajj est-ce que ngone sii am na aj mooy moom mii bu ajee ajam dina baax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ne ko naam wala ki ajr ne ko aha te yow am nga pay ci laaj gi nga laaj wala boog jëf ji nga koy jëfal jëf yi jëfu aj yi di ko ci tette ak tamit di ko moyto ko di ko moytoloo yi nga xam ne dañ koy moytalu dañ ko war a moytu ci wàllu aj gisoon nañ na xadiis boobu qad rawaahu al imaamu muslim moom lañ gisoon riwaayaam lañ doon gis ci kitaabul xajji baab bunt bi shuraax yi def baabu sixati sixati xajj sabiyi wa ajri man xajja be buntub ah, wiruk aju gone ak pay gi nga xam ne moom la ka ko ajal di am ci pay moom lañ gisoon riwaaye imaamu muslim waaye waxoon nañ la wa kadhalika rawaahu shaykhuhu al imaamu ahmad ibn muhammad ibn hanbal ak tabeneen mbokk taalibe moom imaam muslim di al imaam abu daawud ñoom ñépp ne woon taalibey imaamu ahmad boroom ngir mi waaye waaye am na lu ma fàtte woon sëriñu imaamu ahmad soloo na ko muy al imaam Shaafi'i yu Muhammad ibn Idris al-Muttalibi rahmatullahi alayhi moom it moom it soloo na ko boo seetloo kon ñan ñoo ko soloo mooy ku ci ñi ko soloo ñépp ñii sëriñu ñi ci des lañ ah al imaam ash sëriñu imaam ahmad la moom soloo na ko ci musnad al imaam ash-Shaafi'i boo nga ñëw ci al imaamu muslim non imaam ahmad di taalibe imaam ash-shafi'i moom soloo na ko ci musnad bi nga ñëw ci imaamu muslim taalibe imaam ahmad la nga ñëw imaam abu daawud taalibe imaamu ahmad la ba léegi ibnu muhammad ibnu hambal rahmatullahi ala al jami' léegi nag gisoon nañ nettali bi ak yi nga xam ne bon quelques njàngat yuñ ci waxoon léegi nag Euh, li ñu dese woon li ñu dese woon moo doon euh, masalaam aju gone voilà masala miy wër-wërloo ci aju koo xam ne gone la loolu waxoon naa la bi ñu laajee laaj bi nga ne moo loolu loo ngeen laaj ah ak li ci jëm du yo xanaa du yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na ndaw si naam wali ki wa wa wa wa wala kii ajr kon kay loolu leer na gaay yi ana lan moo waral seen laaj bi ñu ne la ah waaw laaj la nag parce que rek comme ni nga xamee wuute moom dafa bari masala moom kon lii mooy mi masala mi tasawurul masala dañ leen def li nga xam ne moom lañ naan tasawurul masala mooy man mii bu ma yoroon ab xale mooy xale bu majeurul moo tax ñuy wax dinañ ñëw ci xale boo xam ne dafa ihram ba pare bi muy ihram xale la waaye laata muy bi mu ihramee ba pare ci la nekk majeur kooku ana lay def est-ce que day reprendre at bi mu armaloon wala déet loolu insha allahu taala dinañ ci ñëw ah lii mooy masalaam tasawurul masala gone goo xam ne moo xam sa doom la wala sa jarbaat wala gone goo xam ne yaa ko yar moo xam góor la wala jigéen la majeuragul nag comme mu am cinq wala quatre ans nga yóbbu ko mu aji waaw laaj bi mooy est kooku leer nañu ne majeuragul kooku est-ce que aj googu dina baax c'est ça la question c'est ça question loolu euh, boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim daanaka mën nañ ne tuutee des ijma am ci waaw tuutee am ijmaa am ci këne kooku moom ajam baax na comme li ndax li yonent mi aleyhi moo tax al imaam euh, ku mel ne euh, ñoom al imaam Ibn Abdul Bar al Andalusi rahmatullah aleyhi mu ngi naan lii nii ajaaza alxajja bisabiyi jamaatun jamaatu lulama bilxijaazi walciraaqi walchaam wa masr wa xaalafahum fi dalika ahlulbidaci waaw falam yarawu lxajja bihim wa qawluhum mahjurun inda alulama li anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam hajja bi ughaylimati bani abdil muttalib wa qaala fi sabiyyi lahu hajj wa lilladhi yuhijjuhu ajr ila aaxiri ma qaala. al imaam al xaafiz ibn abdul bar mu ne yoonal na. te wéyal na te d'accord na ne dina baax aju gone jamaatul ulama mbooloom boroom xam-xam yi bil xijaaz yi ci xijaaz mooy bilaadul xaramayn mooy bilaadu Makka ak Medina ak li ko wër foofu ñoom ñépp d'accord nañ boroom xam-xam yooyu que ni aju gone dina baax wal Iraq ak boroom xam-xamu Iraq yi Kuufa Basra ak bilaadu Xuraasaan wa Shaam ak waa Shaam muy waa Syrie ah wa Misr ak waa Égypte ñoom ñépp ñi ñooy boroom xam-xam yi de ah mu ne wa xaalafahum fi daalika ahlul bidaa ñi wute ci mbir mi ne aju gone du baax mooy ñi nga xam ne ñooy ñooy nitu bidaa yi ñoom moom falam yarawul xajja bi bihim ñoom gisuñ ne ajak gone dina baax mu ne waaye wa qawluhum mahjurun 'inda al-ulama seen wax jooju wax la joo xam ne ju ñu gàddaay la ci boroom xam-xam yi alayhim lu tax li tax mooy xadiisu yonent bi alayhi salaatu salaam biñ gis nii ah, bu Mawlaana Ibnu Abbaas bi bi nga xam ne ci la àgg ar-Rawhaa ndaw si daal di koy wan ndaw si laaj ko ndax gone gi am na aj mu ne naam wali ki aj wala ki ajr na am mooy ah kay moom kay dina am aj wala ki te ñeel na la yow mi nga ajal ajr mu ne te yonent bi na bi Ughaylimati bani Abdul Muttalib ak xale yi doomu Abdul Muttalib yi te majeuruñu woon mooy mooy ci famille am ay xale yoo xam ne bi muy aj ñu nga fa woon te waxul ne ñii seen aj baaxul te wax na ci xale biñ la wax sànq wax ne lahu xaj am na aj te waa ki ko ajal kooku am na pay loolu lii day wone ne lii mooy li nga xam ne mooy li gën a te lii mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax léegi nag ginnaaw masala bii boroom xam-xam yi nag dañ cee pré dañ cee teg beneen affaire waaw boo xam ne it dañ cee ijmaa la moo tax ku mel ne al imaam ibn abdul bar rahmatullah alayhi mu ne wa ajmaa al ulama ala anna man xajja sagiran qabla al buluugi aw xujja bihi tiflan thumma balagha lam yujizhu dhalika an xajjati al islaam waaw mu ne wa ajmaa al ulama mu ne ulama uy muy boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim daldi nañuy ijmaa mooy am na consensus kene man xajja saxiran qabla al bulugh képp koo xam ne dafa aj bi mu nekkee ndaw laata muy majeur wala aw xujja bihi tiflan wala boog am ku ko ajal mooy koo xam da koo yóbbu defal ko yépp ah mooy xajja saxiran xam nga xale dafa am dafa am mumayyiz ak ghayru mumayyiz ah as-sabiyu wala tiflu al-mumayyiz wa ghayr al-mumayyiz l'enfant bi nga xam ne ràññee na xale bi ràññee ak bi nga xam ne ràññeewul waaw xale bi ràññee mooy lool ràññee taxu ko doon majeur taxul mu nekk majorité majorité du 18 ans waaw Sayyidatu Aïsha doon na wax ne gone bu amee 9 ans kooku imra ala mooy jigéen la ta mooy en général jigéen ñi xale yi ci la xale yu jigéen ñi ci la ñuy commencer di gis seen règles yi ki nga xam ne mooy góor bu commencer gént tamit loolu signe la buy wane ne kii majeur na même bu dee quatorze ans la am waaw kon mbir mi du l'âge de la majorité n'est pas comme ni nga xam ne noonu la xewe en démocratie gaa yooyu les laïcards ay naan dix-huit ans ci seize ans non non xale bi nga xam ne dafa am neuf xale bu jigéen bi nekk majeur lépp loo xam ne moom lañuy ñuy tere ndeyam yaayam mi ko jur ci sharia moom lañ koy tere lépp lu ñu digal ndeyam ci wàllu sharia moom lañ koy digal mooy lan mooy gone googu day nekk farada farata ci moom muy woor léegi waaw amul neuf la am noo kii dix ans la am mbir mi loolu mooy ne li nga xam ne yaayam ñemewu koo def ci wàllu sharia loolu lépp dañ ko koy xaraamal mooy maratu lay ay ay ay ay ay boppum neen loolu mënatu koo def ci mbedd mi di nuyu uh, uh, uh, ñoo xam ne duñu ay du maxaramam loolu dootul man fee nekk waaw di leen nuyu loxo noonu ak di biis mënatu la ne même bu doon démb mu ngi def bi mu amee sept ans ak yooyu mënatu la ne waaw ñëw ñu koy uuf ay góor yoo xam ne duñu ay du maxaramam mënatu la ne waaw mooy loolu la te tamit awraam da koy muur comme ni nga xam ne ndeyam yaayam noonu la nekk farata ci mu def ko waaw julli ni mu nekk farata ci yaayam mu yeewu fajar noonu la war a yeewaale doomam jooju amul tey demul école walla muy dem école lañ koy ci après dimanche ak samedi mu grasse matinée déedéet ni la yeewu fajar julli waxtu ware yow yow yaay jeeg baay ji noonu la ware seen doom ju góor wala ju jigéen ji nga xam ne majeur na même bu dee quinze ans wala quatorze ans wala ndaw si neuf ans la am waaw kooku mooy gone gi nga xam ne bu dee majeuragul lañ naan al euh, mais mu ràññee mooy koo xam ne par exemple man nga koo yónni mu dem mën a jën di dara ñëwaat loolu taxul mu nekk majeur mën a jëflante kooku dañ naan kii ràññee na loolu benn façon gone la mu am beneen façon gone goo xam ne ràññeewul mooy moom li muy def luñ dañ ko koy defloo waaw mooy xamul ndax lii moom ay fii est-ce que ak yooyu moom xamu ci yooyu day def rek waaw day def day ñëw ci jàkke ji xam nga gone gu ràññee du fekk euh, imam bi julli ba pare toog mu ñëw jël jël mbaxanaam daal di dem <laughs> ñépp toog ñu mu ñuy ñuy ñuy baaqiyaat ak mu ñëw ba tiim imam bi yër ko bam kii mu jël mbaxanaam mi daw xam nga lool ko ràññee euh, lu dut gone gu reew du ko def ah mooy gone gu mel noonu nga xam ne moom folo jàppe lépp kooku beneen affaire léegi nag ki ràññee moom bu dee dañ koo yóbbu màkk wala mu dem ajal boppam def li ñéppi def ak ki nga xam ne ràññeewul moom comme ci ndaw sii doon wax nga xam ne moom yaayam moo koy defal lépp mu ne loolu boroom xam-xam yi ñaari façon xale yooyu yëpp dëppoo nañ ne bu ñu agee laata ñuy majeur moo xam mu mumayyiz wala ghayru mumayyiz lam yujizhu dhalika an hajjatil islam lii moom doyut mooy du ko mooy ajug lislaam gi moom foo jaar mu def ko moom lii moom moom moom mooy mooy mooy de de de deduwaane ko teggiwul aj ga farata li ma man istata ilayhi sabila da suñu boroom wax mooy moom deñul ci moom du deñ parce que lan parce que rufi al qalam dañoo yëkkati euh, al al al qalam mooy duñu majeur majeuruñ ku majeurul nag attey sharia yi dafa am ay conditions yoo xam ne ci lay nekke farata ci nit te bokk na ci condition yoo yële mooy nit ki nekk albuluuxu mooy mu nekk koo xam ne dafa atteindre l'âge de l'âge la l'âge de la majorité waaw bu ko amul nag kooku mooy kooku bu àggul l'âge de la majorité moo tax woor du nekk farata ci moom julli du nekk farata ci moom waaye dañuy sopp nag ñu leen koy digal ndax ñu mën a nekk ci bain bi comme ni ñu ko waxe woon teel koo tàmm comme ni nga xam ne noonu lañu ko développé woon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal na comme ni alayhi salaatu wassalaam doon diglee ñuy digal xale yi ñuy julli te nekk guñ majeur ba pare mu ne bu ñu amee euh, mooy bu ñu amee sept ans leen di digal bu ñu amee dix ans nag ñu leen ciy dóor mooy bu ñu leen nee ay aywa julli leen ñuy bañ bu boobaa moom nañ def la tuuba ñu julli même bu dee majeur wuñ bu ko defee mooy ñu mën a nekk ñoo xamante ne dañuy imprégné wu ci mbir mi seen xol loolu njëkk faa sax ba bu ñu nekkee mag loolu daal di yomb waaye ñàkk jom yu bari yi ngay gis ak ñàkk mën jaamu yàlla yi surtout ay xiif ci wàllu koor ak yooyu noonu boo seetloo ñu bari duñu ko def mooy bi ñu nekk parce que bañ nee gone kenn tàmba kenn kenn tàmbalu leen kenn tàmbalu leen li nga xam ne mooy jaamu yàlla googale kon nag affaire baa ngi noonale kon mu ne waajima al imaamu ibnu abdil bar al andalusi yuusuf ibn mooy annamariyu hein annamariyu léegi kon nag mu ne mooy loolu mooy lan mooy xale kon boo xam ne majeurul bu ajee it bu màggee bu majeure kook dañ naan ko day mel ni mooy ajam kook baax na de waaye nag aj googu teggiwul li nga xam ne farata woon ci moom mu ngi mel ni ñu ne exemple pour nit mën a passer bac am bagam il faut mu am dix mu am gone goo xam ne quinze ans la am waaye dafa brillant mu passer bac ñu ne bon bu ko neexee passer bac comme genre entraînement lay doon ci moom ngir mu miin ko xam ne muy demee pour bu bu amee dix-huit ans mbir mi du ko bett waaw mais kenn du valider même bu jëloon major sax ci avant 15 kenn du ko valider parce que mbir mi de 18 ans moom la ñu requis mooy laaj requis pour pouvoir passer son bac et l'avoir hein comme loolu rek la mooy léegi nag mu des beneen affaire waaw <laughs> euh, bon al imaam al ibn Abdul Bar nag nee na am na nag benn mbooloo boo xam ne ñoom dañoo génn ci ijmaa bi waaye seenu ñàkk seenu ñàkk seenu génn ci ijmaa bi kenn du leen bàyyi xel waaw moo tax mun a waqad shaddat firqa fa ajaazu lahu hajjahu bi hadha al hadith ah mu ne wa laysa inda ahli al ilm bi shay ah <laughs> li anna al fard la yu'adda illa ba'da al wujub wa hadha ibn abbas huwa alladhi rawa hadha al hadith an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa alladhi kaana yufti bis-sabiyyi yahujju hatta yahtalim qaala no bis-sabiyyi yahujju thumma yahtalim qaala yahujju hajjata al-islaam ah mu ne wa fil mamluuki yahujju thumma yu'taq qaala alayhi al-hajj mu ne mooy mbooloo moomu noonu daal di ber wax wax joo xam ne ju tumuranke la ko kenn du bàyyi wax kenn du bàyyi xel li nga xamante ne mooy wute boobu waaw ne bon ñooñu dañu ne bon gone bu ajee baax na mooy kenn mooy lan mooy teggil na ko aju farata ji kenn du kolaajaat bu màggee bu majeure ndax lan ñoom ci xadiis bii lañu sukkandikoo mu ne waaye loolu du dara ci wàllu xam-xam parce que mbir al li nekk farata manu la nekk farata lu dul jamono ja nga xam ne ah te duñu ko joxe boo mooy aktu def ko jamono yi def ko du mat ci benn nit lu dul jamono ja nga xam ne ci lay nekk majeur comme ni nga xamante ne rek ah la ñuy waxee ne laaj bi nga xamante ne mu ngi mel ni xoola euh, euh, bu dee ñu ne France euh, même bu dee gis naa ne loi bi ñu ngi koy changer mooy gone yi France fekk à l'âge de six ans hein six ans mooy l'âge obligatoire bu ñu war a yóbbu xale yi école bon gouvernement bu bees bii nag kii na ko changé na ko def na ko trois ans léegi mais duggagul en nekkagul en en vigueur mooy tàmbaleegul mooy ne euh, buñ ne nee six ans mooy obligatoire mooy kon boo dugalee sa sa sa xale école trois ans quatre ans cinq ans mooy loolu du farata est-ce que nit ki mën na ne bon man sawaay dugaloon naa sama doom ba mu amee trois ans ba cinq ans léegi man dootuma ko dugal bu amee six ans kooku loi bi dee ci kawam ne ko mukk parce que yow la nga doon def noonu nekkagul woon obligatoire ci obligation ci moom léegi nag wi nekk obligation six ans nga naan ndax dugaloon naa ko duñ ci bàyyi xel c'est pareil loolu lay wax ne fard li nga xam ne farata la du nit du ko mën a jooxe du ko mën a def lu bu dee ne mu majeur mu ne te Ibn Abbas mu ngi nii moom moo soloo xadiis bi radiyallahu anhuma moo ko jëlee ci yonent mi alayhi salaatu te da doon ubbee buñ ko masoonal bu doon iftaa bi ubbee ñu koy laaj muy tontu wala muy def ay fatwa ci xale boo xam ne aj na ba pare mu daal di gént mooy ginnaaw gi mu mu majeur da doon wax ne moom al imaam Ibn Abbas ne kooku day ajaat waaw xajjatul islam fekk mu def ko. ñu moo te tamit ci ki nga xam ni ab jaam la ndax loolu it beneen masala la mooy masala ab jaam waaw jaam boo xam ne mooy ab esclave boo xam ne dañ koo moom xam comme que dañ koo moom <laughs> moom bu ajee est-ce que ajam baax na loolu it beneen masala la loolu boroom xam-xam yi ah li gën a dëgër ci ñoom dañ ne ab jaam moom bu ajoo bu ajee ajam baaxu mooy non baax na ajam baax na waaye bu dee dafa gore buñ ko gorelee day ajaat waaw parce que nekkagul woon ndax jaamu yàlla jii nii xurriya da cee bokk waaw comme que dañ ko moom bu ajee aj ga baax na waaye nag bu eh, bu dee ne dafa dafa dafa dañ ko libeere wala mu jël racheter liberté day ajaat waaw loolu nag mbir la loolu lu ama am solo la eh, waaye euh, ku mel ni al imaam Daawud al-Zahiri rahmatullah alayhi dane man moom d'accord naa ci gone gi de waaye li waa jumhur di wax ci jaam bi man d'accord ma ci jaam bu ajee même bu dee il est dans les fers hein la boo xam ne libéré guñ ko moom moom bu libéré it du ajaat parce que tax nekk na majeur aj na c'est bon yàllan moom ajam lool doy na ko ajug l'islam bu dee bi mu nee jaam la aj ñu daal mu racheter liberté wala ñu libérer ko mu daal di ajaat kooku ko kooku jarul muy ajaat voilà jarul muy ajaat waaye waxu waa jumhur mooy li gën dëgër léegi nag mu des liñ doon wax sànq mais xale boo xam ne euh, dafa armal bi muy armal majeuragul waaye bi mu duggee ci aj gi après ci la yëg ne léegi nekk na majeur waaw léegi nag kooku ana lan mooy affaire am est-ce dañ naan ko sawaay armalaatal wala dañ naan ko de façon comme que armaaloon bu continuer bii waaye dinga nga ajiwaat beneen yoon loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi alayhim dañ cee wuute ku mel na al imaam Abu Hanifa an-Nu'man eh, ak al imaam ash-Shafi'i yu rahmatullah alayhi seen wax yi niroo nañu eh? Eh, parce que ku mel ne al imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi na gone ji moom bu dee dafa armal ah après mu majeur ci jamono jim mu armaale mooy bi mu ba pare. moom bu boobaa lenn lañ koy laaj dañuy xool ban période la la affaire bi fekk ban période la la nekk majeur bu dee ne avant wuquufu arafa la te loolu la imaam Ash-Shafi'i tamit wax bu dee ne dafa nekk avant muy taxaw arafaat waaye à condition an yujaddida al ihram mooy mu renouveler wat armal ba parce que armal bële ba mu koy def il était pas dans waaw mooy mbir mi nekkaguloon farata ci moom comme que nekk na ci farata ci moom te taxawagul Arafat mooy aj gi rawagu ko bu boobaa moom moom du ne du basé ci aj gamu ki ci armal gam defoon parce que ba mu koy def boobu majeur guloon léegi moom il est mu def la mu mu renouveler armalam mu armalaat waaw bu dee loolu bu boobaa lay mbir mi di door a dox waaw bu ko defee bu ko defee rek mooy moom ajam dina baax parce que def na ko dans les clous ak dans les temps waaw waaye ah, bu dee ne al imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dafa jàpp ne dañuy continuer ci seen armal bi ñu defoon waaw moom moom mooy amul ay renouvelé de armaaloon nañ dugg nañ ci duggoon nañ ci jaamu yàlla jooju xam nga loolu daa bokk ci maaliki yi naan boo ci xasee dugg amatul génnaat ah <laughs> mooy ne mbir mi nekkuloon farata ci moom dëgg la d'accord nañu waaw xajjuna xajjuna umratuna suñu aj suñu umra ak tamit suñu suñu koor <laughs> moo tax ñoom kooru farata mënoo cee dugg kooru euh, euh, naafila mënoo commencé wooru naafila dem ba ci biir daal di koy dox déedéet waaw ndax yonent ma lay saa saa ñu ne moo <laughs> nag wax waa jumhuur a gën a foofu parce que Maliki rahmatullah dañu am ay affaires yoo xam ne comme ni ko borom Maraqi Su'ud di tuddee mooy yoo xamante ne ni rahmatullah alayhi muy Cheikh Ash-Shanqiti ah, mooy ne boo ci xasee dugg du farata de mais boo ko commencé. jëf yoo xam ne boo ko commencé àggale ko day nekk farata comme boo julli boo yow boo xasee dugg ci julli naafila amatoo droit dagg ko bu dee koor salaatuna ah sawmuna salaatuna tawaafuna yu mel noonu la mooy bu ma ñëwee bay tawaaf jeex na même bu dee tawaafu kii la euh, euh, naafila aw ma droit di tawaaf ba ci biir dagg ko déedéet obligé ma continuer bu may julli it naafila aw ma droit jekki ku dagg ko bu ma duggee ci koor boo xam ne du farata mais la loon ma daal xal koo commencé amatul di di di di di di ko arrêté amatul déedéet dama koy continuer waaye it umratuna umra it bu ma ci xasee dugg mooy du farata bon mu loolu mooy waa jumhur mooy ne bu ma ci xasee dugg amatuma mooy de toute façon loolu moom ñépp ci d'accord ndax suñu borom moo ne wa atimul hajja wal umrata lillah boo xasee dugg ci umra moom amatul mooy ne bu boobaa liw farata mooy nga àggale umra ji voilà contrairement nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne ci boppam farada la kama kaana al fardu kama kaana <laughs> kon Maalik yi raxmatullah alayhi imaamu Maalik rahmatullah alayhi moom dane ku fi moom moom bu dee nit ki xale bi dafa armal walla jaam bi dafa armal hein après mu daldi majeur wala jaam bi ñu libéré ko avant taxaw Arafat kooku moom da toute façon day continuer kiiwam waaw day continuer ñoom ñaar ñépp dañuy continuer seen armal gi waaw te mooy aj googu moom ñu xasa commencé moom jeex na de toute façon manu leen a remplacer bu bi même bu dee bañ koy parce que même bu dee bañ koy jeexal fekk nañu majeur waaye parce que ba ñuy dugg ci premier ponk bi muy armal daa fekk nekkuñu woon ñu majeur waaye nag amaanal insha allahu taala li gën a dëgër mooy waxu al imaamu abu xanifa ak al imaamu ash-Shaafi'i rahmatullahi ala al jamii loolu insha mooy li gën a dëgër que ne bu bu bu bu defee bu renouveler kii bi kay avant wuquufu Arafa parce que wuquufu Arafa xam naa foog naa fàtte wu ngeen lu tax eh, ñu ne ñu wax ne avant Arafa parce bu dee après Arafa la moom loolu moom mooy mooy de toute façon c'est trop mooy ajam googu moom manu koo manu koo substituer manu koo taxawu palaasu aj gi nga xam ne mooy xajatul islam loolu loolu du mën du mën a jàppandi loolu du mën a jàppandi voilà léegi nag loolu wallahu taala alam loolu ci gàttal moo jëmoon ci masalaay xajju sabi muy aju gone walla ab jaam bon am na tamit yeneen masala yoo xam ne yu ci nekk la comme bu dee daa am ku ci def dara waaw mooy def loo xam ne dañu nay koy tere nga xam ne ku def lii lii dala ciy fekk ah ak yooyu yooyu euh, euh, euh, mooy est day fay bu dee daa am loo xam ne dafa rëbb wala yu mel noonu boroom xam-xam yam ñu ne bañ a fay waaw am na ñoo xam ne dañ ne dara la dul fay bu dee wàllu rëbb la te tamit amul fidya bu muy def ci wàllu libaas comme daal imaamu Abu Hanifa ci solu ak parfum yooyu bu ko defee dara la dul fay contrairement ak li nga xam ne mooy euh, ñi des ci fuqaha yi rahmatullah alayhim léegi nag ginnaaw loolu kon lii moo jëmoon ci masala bi lii masala yi jëmoon ci ar-rawha léegi nag bu ñu continuer insha allahu taala ñu ngi ci yoon wi ah kon bu ñu récapituler mooy kon yonent bi alayhi salaatu salaam bi nga xam ne ci la génn Makka di la ñëw ba bërëb buñ naan a raw xaafala dajeeg mbooloo mi te waxoon nañ la liy wane ne mbir mi mooy bi jógee Medina la xew xewul woon avant ah léegi nag ñu continuer ana lan moo ci tegu ginnaaw ar rawxa muy nag lii nag lu rëy rëy rëy la laa ilaha illa lii nag <laughs> fii fii nag lu rëy ngi Allahu akbar yaa ma'shara yaa ma'shara yaa ma'shara al-muslimin yaa ma'shara al-muslimin istami'u lu rëy ngi laa muy loolu nag li ci tegu moom lañu ko mel ni al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibn Hanbal di solo di ñu nettali ci xadiis boo xam ne bu wér la naka noon qad rawaahu al imaamu Muslim ibnu al-Hajjaaj anaka noonu sëriñu al imaamu muslim da al al imaam ak al imaamu ah, al imaamu muslim indi al imaamu allah allah allah oh <laughs> xoolal xadiis bi xadiis bu rëy ngi di ñëw xadiis bu rëy rëy rëy rëy rëy ngi non damay ragal ñu baño ba ci bàyyi xel xadiis bu rëy ngi bu bu doy waar ngi xoolal al imaamu muslim mu ne xaddasanaa xaddasanaa zuhayru bnu xarb mu nekk ñu nettali mooy zuhayru bnu xarb muy Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al al Baghdadiyu Abu Khaythama an-Nasa'iyu rahmatullah alayhi tuddoon nañ ko jotaa bi weesu mu ne wa Shuja' ibn Makhlad ak Shuja' ibn Makhladin di Shuja' ibn Makhlad al-Fallaas Abul Fadl al-Baghawiyu al-Khurasaniyu rahmatullahi alayhi jami'an ñoom ñaar ci ñaari sëriñam yi la jële xadiis bi an Ibn Ulayya mu jëlee ci al imaam ibn Ulayya al imaam ibn Ulayya mooy Ismaa'il ibn Ibrahim ibn Miqsam al Asadiyu muy Abu Bishr al Asadi gënoon a siiwee ci ibn moom nag da ko doon bañ waaw la woon ci ñoom al imaam ash-Shaafi'i rahmatullah alayhi moo tax al imaam ash-Shaafi'i da doon wax moom comme que sëriñam bii di Ibrahim non Ismaa'il Ismaa'il ibn Ibrahim comme yonent yàlla ismail doomu seydna ibrahim comme noonu ah, ibn miqsam al asadiyu abu bishr ni mu gënoon a siiwe nag mooy ibnu ulayya ulayya moo doon yaayam waaw baayam ibrahim la tudd moo looloo taxoon moom bëggul woon gëna ko woon ñu koy ñu dàkkantele yaayam parce que bon <laughs> en général kat moom nag <laughs> mais moom moom mii c'est yaayam dafa newoon boroom xam-xam bu rëy quoi waaw ngàndum boroom xam-xam la woon moo tax ñu far di ko dàkkantale xam nga dina am ñoo nit ñoo xam ne seen yaay lañ leen di dekk lañ leen di dàkkantale dëgg la loolu ay affaire affaire culture la waaw kii affaire culture la parce que mooy arab yi nii ñoom bu ñuy askanale hein dañ naan par exemple yonent bi alayhi salaatu salaam Muhammad ibn Abdillah Abu Bakr ibn Abi Quhaafa Ali ibn Abi Taalib Umar ibn al-Khattaab Usmaan ibn Affaan Muaaz ibn Jabal Aïcha bint Abi Bakr an Zeynab bint Jahsh ainsi de suite ñoom seen seen baay yi lañ leen di askanale mais doon na xew comme euh, euh, Ismaïl Ibrahim mi ñu koy askanale yaayam di ibnu Ulayya ndax yaayam dafa noon boroom xam-xam bu mag mais loolu affaire culture la ñun boo ñëwee ci wolof yi boo ñëwee ci wolof yi ñoom du ñu askanale bàyyi man par exemple village bi ma nga xam ne dama fa doon dem Bawol mooy ñi ñuy askanale kenn du askanale diw baayam man li ma doon dégg dañ naan ay Mamour comme buñ ne waa ji Mamour la tuddoo yaayam tudd Xadi ñu ne Maamurum ma comme ñu ne Maamur Xadi Njaay voilà bu dee waa ji Aliou la tudd yaayam tudd tudd Anta dañ naan aliw Anta ñoom noonu lañ la waaye duñ ko duñ ne par exemple Moussa la baayam tudd naan Aliou Moussa déedéet ñoom noonu la def ba léegi nii noonu la def <laughs> waaw mooy loolu affaire culture la mooy ñii lañuy askanale ci yaay parce que. loolu da ngay gis tamit mooy dafa am euh, ci wàllu bon ñuy def ay affaire anthropologique yooyu société yi nga xamante ne ay société patriarcat ak société matriarcat mooy yooyu da ngay gis ne am na wuute société yi nga xam ne côté patriarcat mooy côté baay moo ëpp doole waaw ak yoo xam ne matriarcat yoo xam ne côté yaay ji day ëpp doole voilà <laughs> voilà mu ngi noonu kon isma kon mu ne wa mu ne kon nan la ko waxati mu ne haddathani al imaamu muslim nettali mana ma Zuhayr ibn Harb de Zuhayr ibn Harb Abu Khaythama an-Nasa'i rahmatullah alayhi wa Shuja' ibn Makhlad wax nañ ko sànk jami'an ñoom ñaar ñëwaan ibn Ulayya mu jële ci ibn Ulayya wax nañ la kon mooy Isma'il ibn Ibrahim ibn Ulayya la gënoon a siiwe rahmatullah alayhi qaala mu ne mu ne nag qaala Zuhayr waaw lii may wax nag imaam muslim zuhayr moo ma ko moo moo wax lii waaw zuhayr mu ne xaddathana ismail ibn ibrahim moom moom waxul ibnu ulayya ah kon mooy moom dane ismail ibn ibrahim en liñ doon wax imaam ash-shafi'i yi sëriñam bii da doon bañ lool da bañ ñu koy dàkkantale yaayam lool moo tax moom nag bon mais sauf ko boo ne boo ne Ismaïl ibn Ibrahim ñu bari duñu ko xam alors que boo nee Ibn Ulayya ñëpp xam ko ah loolu moo tax moom da doon léeg-léeg da doon wax naan euh, mooy day wax ne Ibrahim haddathani Ismaïl ibn Ibrahim mooy alladhi mi nga xam ne. yuqaalu lahu ibnu ulayya moom mi nga xam ne moom la nit ñenn ñi naan ibnu ulayya voilà ndax tegg amoon ak sëriñam boobule waaye ku mel ni ñoom al imaam az-zahabi rahmatullah alayhi wax loolu moom dara newu ci moytu yii moom parce que loolu lañ ko xamee te tamit lu ci ñaaw waaye daal eh, li al imaam ash-shafi'i doon def loolu amaana mooy li nga xam ne mooy li gën a ànd ak ay teggin inshaa allahu taala kon mu ne qaala mu ne Zuhayr Zuhayr nee na haddathana nettali nañu Ismaa'il ibn Ibrahim Ismaa'il ibn Ibrahim qaala mu ne haddathani nettali nañu Abu Hayyan mu ne nettali nañu Abu Hayyan di Yahya ibn Sa'id ibn Hayyan Abu Hayyan at-Taymi al-Kufi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathani nettali nañu Yazid ibn Hayyan mu ne Abu Hayyan mu ne ki ñu nettali mooy Yazid ibn Hayyan at-Taymi al-Kufi moom itam Abu Hayyan rahmatullahi alayhi muy Yazid ibn Hayyan ah. qaala mu ne intalaqtu Yazid ibn Hayyan nee na man maa dem wa Husayn ibn Sabra Husayn ibn Sabra ak Husayn ibn Sabra Husayn ibn Sabra moom mii waa kutubu sitta kenn defu moom mooy bokkul ci góor moom doo ko fekk ci xadiis yi mooy bokkul ci seen càllale yi nga ne ma mais mu ngi nii tuddul lii dañ koo tudd ci nettali waaye du moom moo netta mooy bokkul ci ñenaan xaddasanaa wala diw jëli naa ci diw déedéet diw mooy nettali ah mooy Yazid ibn Hayyan mooy nettali ne dafa àndoona nag Husayn ibn Sabra sinon moom bokkul ci rijaalu kutubu sitta mooy moom bokkul ci rijaalu saxi euh, kutubu sitta kutubu sitta waxoon nañ la ko jotaay bii weesoo la bi ko jiitu muy saxi imaamul Buxaari saxi imaam Muslim sunanu imaam Abu Daawud an-Nasaa'i non ak Tirmidi an-Nasaa'i Ibnu Maaja rahmatullah ak téere yooyu moom bokkul ci góor ñi mooy doo ko fekkee ci càllale yi loolu moo tax moom yow ka moo sinon mais al imaam eh, al Buxaari yi daal dina koy tarjamaal mooy wax na ci ay mbiram ci ta at taarix al kabir mu ne Husayn ibn Sabra sami'a Umara waaw qawla mu ne moom dégg na Seydina waxu Seydina Umar radi mooy dégg na ci Seydina Umar ibnul Xattaabi radiyallahu taala anhu mooy al xalifa moom nii jëlee na ci moom kon nga xam ne kon moom taabi'i bu mag la taabi'i la mooy taalibi saxaaba la wax bu mag ndax jële na ci seydina al xalifa ar rashid seydina umar ibnu alxataabi al adawi rahmatullahi alayhi wa radiya wa radiya anhu hein eh? loolu la al imaam eh, mu ne rawaa anhu ibrahim at taymi al imaam al buxaari mu ne te al ibrahim at taymiyu rahmatullah alayhi jëlee na ci Xusayn ibnu Sabrami kon mu ne man intalaqtu kon Yazid ibn Hayyan mooy nettali mu ne kon dama dem ànd ak Xusayn ibnu Sabra ak keneen kum tudd mu ne wa Umar ibnu Muslim kon ñett lañu woon mook Xusayn ibnu Sabra Umar ibnu Muslim tamit c'est bokkul ci kutubu sitta bokkul ci góor ñi waaw imaamul Buxaari it moo ko tarjamal moo wax ci mbiram ci alta at taarix ah mu ne moom mii Umar ibn huwa Umar ibn Abi Farwa Abu Hafs al-Juhaniyu al-Kufiyu sami'a abaahu Marasil ah mu ne dégg na ki nga xam ne mooy mu ne moom mooy Umar di doomi Muslim imaamul Buxaari mooy wax ci at taarix mu ne kii mooy Umar ibn Muslim di Muslim di doomi mu ne moom mooy nag Umar ibn Abi Farwa ah Abu Hafs la moo doon dàkkantalam al-Juhani yu bokkoon ci waa Juhayn al-Kufi yu kojoo woon fu bilaadu fële ca dëkk bañ naan Kuufa mu ne sami'a abaahu jëli na ci baayam di Muslim ibn Salim marasil yoo xam ne ay mooy duñu dañuy sute saxaaba ba kon nag bon ginnaaw biñ paree nag ci góor ñii nii maanaam mbir mi lë ana lan la ñuy wax moom mooy ànd nañu fan lañ ànd ñoom ñett ñii fan lañ ànd mooy kon Yazid ibn Hayyan moo ne man damaa dem ànd ak Husayn ibn Sabra ak Umar ibn Muslim fan lañ jëm ila Zayd ibn Arqam dem ci Seydina Zayd ibn Arqam gisoon nañ tarjamaam <laughs> boo fi laaj ma ne bañ koo laaj <laughs> waaye yàlla kuy se kan mooy Seydina Zayd ibn Arqam c'est problème nga nar a créer fii de non je ne crée aucun problème ici ab laaj kese la <laughs> te gisoon nañu ko mooy Zayd ibn Arqam nga naan man problème <laughs> alors première question mooy moom est-ce que Médine ci borom mooy ci saxaaba yi nga xam ne Médine lañ dëkk wala Makka la waaw est-ce que huwa min al am min al loolu mooy sama première laaj bu ma lay laaj ci mbiru Seydina Zayd ibn Arqam aywa que les réponses nañ gaaw ak may xool <laughs> mu ne Arqam mu ne Arqam ça me dit quelque chose ça arqam al arqam ibn abil arqam eh, bokkuñu zayd ibn arqam nga naan al arqam ibn abil arqam bokkuñu léegi yow sax kan mooy al arqam bi wala non bu ma la bu ma la gën a waaye du yàqu tudd al arqam ibn abil arqam moom wax ma dara lu ndaw loo fàttale ko ak fan la bokkoon moom médinois la woon wala mekkuwaa la mooy est ce la kojoo woon wala màkk mi kaana minal muhaajiriin am minal ansaar attends mais kooku la këram yonent bi aleyhi salaam ba ko waa Quraysh di sonal këram la doon la doon dem di jàngal gars yi ma la très bien alhamdulillah très bien là c'est bien al arqam na bil arqam ah voilà mooy taaya Quraysh di xoqatal jullit ñi ci début révélation bi ba ñuy yonent bi aleyhi salaatu door a woote mu nekkoon ab jeune bu ndaw bokkoon ci waa Banu Maxzum ñi gënoon na tar noonoo ci yonent mi alayhi salaatu salaam ci ñoom la bokkoon fa la yonent mi alayhi salaam doon dajeek saxaaba yi radiyallahu anhum di leen alimenté waaw voilà al arqam ibnu abil arqam très bien là là là là je suis je suis je suis je suis je suis bien mais léegi kooku kon xam nga ne kon bu kii nag Zayd la Zayd ibn Arqam moo doon moom fan la bokkoon ñu pour bañ laa yàggal nag naa la wax dëgg rek wax dëgg moom fàtte naa ko quoi. Euh, non oui waa Medina la kaana min al ha Zayd ibn Arqam ibn Zayd ibn Qays ibn Nu'man ha al ci waa ci waa Medina la bokkoon ha oh tout tànk la woon boo fàttale moom mii la naafiq bi euh, moo ne woon yonent bi alayhi salaatu salaam suuratul munaafiqun ba muy wàcc <laughs> moo déggoon euh, Abdallah ibn Ubay ibn Salul doon wax waxu kàccooram ja hein ne ko wallahi dinaa la boole yonent bi alayhi salaam moo doon la in la ila al madinati la yuxrijanna al a'azzu minha al wat nañ ci yàlla laa wax bu ñu delloo fi nga xam ne mooy madina al munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam la yuxrijanna al a'azzu minha al adall waaw loolu la naafiq yi doon wax moom mu dégg ko ñëw wax koy nante ma lay saar saam waa ji waat ne du dëgg ba gone yi ba waa Ansaar yi comme que daa bariwu kilifa la woon ne bon xam naa gone ji Zayd ibn Arqam moo déggul bu baax quoi hein rek alquran wàcc dëggal ne ida jaaka almunaafiquuna qaalu nashhadu a'udhu billahi minash shaytaanir rajiim bismillahi arrahmani irrahim ida jaaka almunafiqun ida jaaka almunafiquna qaaluu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yaclamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu inna almunafiqina lakaadibuun ittaxaduu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah ba na mbir yi jeex ah na humul la ca biir mu ne humul ladina yaquluuna la in raja'na ila almadinati la yuxrijanna al-a'azzu minha al-adall walillahi al-izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinna al-munafiqina la yafqahuun ah bañ koy wax muy waat Abdallah ibn Ubay ne waat na ci yàlla du dëgg gone gi waxul dëgg waxuma ko <laughs> suñu boroom ne ittaxazu aymaanahum junnatan fasaddu an sabilillah ah nahum saa ma kaanu ya'maluun gis nga ñii dañoo jàppe ñoom naafiq yi moo tax lu ñu leen wax une deux ñu waat ittaxazu dañoo jàppe aymaanahum seen ngiñ yi junnatan def ko bouclier junnatan def ko protection boo xam ne moom moom seen bu bu bu ñu naree wax lu dul dëgg ñu nar leen a feeñal nan lañuy def dañuy ubbi néegu ngiñ daldi cay dugg ngir protéger wu ci dëgg gi nar a feeñ <laughs> waaw mu ne taxoo soo jàppe nañu ay maanahum seen ngiñ yeeg seen wàcc yi jun natal bouclier waaw fa saddu an sabilillah mbir mi nag daldi leen wasaddu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ba pare ñuy dox diggante an sabilillah ci yoonu yàlla Zayd ibn Arqam boobu la woon moom la woon mooy gone ngoo ko waxoon loolu moom la kooku mooy Zayd ibn Arqam ha kon mbir Zayd ibn Arqam ibn Qays ibn Nu'man al-Khazrajiyu al-Ansariyu waaw nee na nag kon ci ñoom ñii lañ demoon ci Seyna Zayd la ñoom ñii ñëwoon hmm? léegi biñ ñëwee ana lañ la wax mu ne fa lamma jalasnaa ilayhi qaala lahu Husayn biñ ñëwee ba toog ci agsi ci moom waaw Husayn ne ko mooy Xuseyn ibn Sabra ne ko laqad laqiita yaa Zayd xayran kasiira Allah wallahi laqad laqiya radiyallahu anhu xayran kasiiran kasiiran kasiira Allah Xuseyn ne ko ah laqad laqiita yaa Zayd xayran kasiira lu tax ra'ayta rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta hadiithahu wa ghazawta ma'ahu wa sallayta xalfahu ha laqad laqiita yaa zaydu mu répété waat ko laqad laqiita yaa zaydu xayran kathiiran haddithnaa yaa zaydu maa sami'ta min rasuulillaahi sallallahu alayhi wa sallam allah allah maa ajmala maa ajmala xoolal dañu wax buñ buñ buñ tëranee ci leneen digul li wax allahu akbar lii day day day day app lii day gën a mooy day dem ci sensu luñ doon wax ci saxaaba yi ñooy ñam ak fi ñu toll bokkuñoo keneen ku dul ñoom Husayn ibn Sabra ne biñ agsee ci Seydina Zayd ibn Arqam fekk taay nag mag la woon di nga gis ci biir mu koy wax waaw Xuseyn ibn Sabra jël para ñeneen ñaar ñim àndal toog di ko déglu mu ne laqad dëgg dëgg laqiita yaa Zaydu xayran kasiiraa yow Zayd de ibn Arqam wallahi daje nga ak yiw gu rëy a rëy rëy kenn masula dajeek li mu dajeel moom lu ëpp li mu dajeel parce que kii mu daj ki mu dajeel ko kenn masu la dajeeg lu gën a màgg ki mu dajeel moom Seydina Zayd ak ki nga xam ne moom la ne woon compagnon muy yonent bi moo tax mu ne ko laqad laqiita daje nga Allahu akbar yaa Zaydu yow Zaydu xayran yiw kasiiram ju baree bare mel ni dañ na ko mel ni Xuseyn dañ na ko mais lu tax nga wax lool mu ne ko ra'ayta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ndax yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa lii moo doon gëneel ci salafi ah nekkuloon nit moo ëpp alal nañ ko topp de mooy doomu diw kese lañ ko topp déedéet mooy dañ doon wàcc nit ñi seen wàccuwaay te xamoon nañ ne kenn ginu la féete kaw ki nga xam ne moo gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gëm ko te dee ci ngëm gi allahu akbar mu ne ko kon yow laqad laqiita yaa zaydu xayran kasiira wallahi yaa zaydu yow daje nga ak yiw gu rëy rëy rëy ra'ayta rasuulallah yiw gaa ngoog yiw gi may wax lii la mooy yow gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemoo ci gis ko wa sami'ta xadiisa dégg nga waxtaanam dégg nga xadiisu yonent bi alayhi salaam yow yemoo ci gis ko mais danga koo dégg waa wallahi nit masula dégg lu gën a neex waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye masula gis lu gën a rafet li nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam huwa al mustafa sallallahu alayhi wa sallam sallu ala rasulillah alayhi afdalu salatu wassalaam allah allah non seulement gis nga ko laqad ra'ayta rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa sami'ta xadiisa waaye wa ghazawta ma te xare nga ànd ak moom allah allah allah ma lii lii lu ko lu ko ëpp li lii lii ko am lii daga sot moo tax moo tax saxaaba yi dara masula rëy seen bët waaw te loolu du ñoom kese de gis nga ku am yonent mi alayhi salaatu salaam ñun ñi am yonent mi alayhi salaatu salaam buñ xamee li ñu am wallahi amul lenn leneen lu dul moom sax da ngay ruus nga sax sa bët di ci tegu ruus nga sa bët di ci tegu parce que sa bët amoo kenn koo ko diir koo ko teg ku dul yonent mi alayhi salaatu salaam keneen ku mu man di doon du mat ci yow manula man waaw loolu mooy ñi xam dëgg dëgg dëgg dëgg te bu ñu ñëwee di topp toppuñ ko parce que mooy diw dañ koy topp parce que kooku topp gu mu topp yonent mi alayhi salaatu salaam moo tax ñu koy topp Allah Allah Allah Allah wa ghazawta ma'a gis nga ko dégg nga waxtaanam xare nga am moom xoolal beneen bi mu ci teg quatrième wa sallayta xalfa Allah nga julli ci gannaawam yow yonent ma lay sasam jiite na la waaye Zaydu kon ma ne laqad laqiita ya Zaydu moo tax mu répété waat ko bi mu waxee julli nga ci ginnaawam mu répété waat kon naka laqad laqiita ya Zaydu xayran kasiira ma ne ya Zaydu maa wax maa ñu waxaat waaye waaye ya Zaydu ñeenaa la lii ma waxu ñeewele la waaw wallahi ñu ñoo jarañee waaw yow de dajale nga daje nga xayran yiiw kasiiran ju rëy rëy rëy rëy rëy rëy waaw comme que nag loolu la waaw waay yaa Zayd xaddisnaa yaa Zayd maa sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa kon Zayd dañ ñaan aay waay Zayd ñu ngi lay ñaan kon ibnu Arqam ñu ngi lay ñaan nga nettali ñu toxalal ñu loo xam ne yow yaa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sans intermédiaire waaw loolu lañ bëgg waaw xoolal salaf si ni ñuy salaf ñu xëre woon ci dajeeg nit ku baax dajeeg saxaaba parce que mbooloo lañ lañ def ñëw comme niñ gisa woon xadiis Seydina Muhammadul Baqir bi bi ñu defee nee na lañ def ñëw ci Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu fa la ko laaje mu nettali ko aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñii mooy salaf yi loolu c'est c'est des récurrents nekk loolu lu raar loolu lañ dëkke woon waaw doonuñu woon jóg ci buntu boroom xam-xam yi waaw lam yazaalu yaqra'una abwaab al-ulama li axdi anhum al-ilm al-xaalis al-ilm alladhi allamahum bihi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doonuñu woon jóg ci buntu boroom xam-xam yi waaw waaw imaamu Maalik taxaw na buntu imaamu Zuhri di fa xaar xam-xam lu yàgg gisoon nañ Mawlaana Ibnu Abbaas keroog bi ñuy gis tarjamaam radiyallahu anhu hmm? buntu kër Zayd ibn Thabit fa la nekk ngelaw yi di ko fa fekk poussière yi yépp parce que dafa fatu bu ko neexoon yónnee ne nee leen ko man maa ko soxla waaye mu ne man mu tëdd ci buntu bi di xaar ba mu génn galawule poussière yi yépp fekk ko waaw Seydina Zayd bu masoon a génn ko mais yab na yab na ammi rasulillah yow doomu bàyyite ko yonente mi alei satu salaam lan moo tere woon nga wooluma ma ñëw waxatuma la ngay ñëw sama buntu kër fekk ma kii nga ñëw tëdd ci bindu bi ngalaw yi di la def lii mu ne ko déedéet parce que ñun nii lañ ñu digal doxale doxaleek suñu boroom xam-xam yi Seydina Zayd ibn Thabit fóon loxo bi ni ñun wala bopp bi ni ñun itam nii lañ ñu digal doxale ak ahlu bayti rasulillah waa kër njabootu yonent allah allah yaa ngi gis al ilmu rahimun bayna ahlihi xam-xam cordon ombilical la entre ñi ko moom day mel ni ñoo bokk biir bu ñu juddoo comme ak taw am dañu mel ni ay seex ñi ko moom ñoom ñépp ay ay ay mbokk lañu waaye du ñu ko jël di ko fëggante di ci góondiwante ah di ci jaay ne duma moroomu ñi ci des déedéet waaw kon gis nga de salaf yi nii lañ meloon te lii it dañ ciy jànge ne naa Zayd neewul yonent ma lay saab saab waxoon na ko la tagg na ko sot xëpp suuf loolu waxoon nañ masala yooyu ah ñaata yoon la yonent ma lay saab saab wax waxu tagg ci kanamu ab saxaaba ah ñaata yoon la mbégte waxal yow kii naa mo kii nu mu tuddati Abu Musa al-Ash'ari ba mu demee ca teenu Aris mu ne ko mu mu mu ne tey mooy nekk son chambellan son valet mooy taxaw ci bunt bi ka ñëw yëngal bunt bi mu ne ko kan la mu ne ko man la Abu Bakr mu ne ko ala rislika yaa Abu Bakr taxawal ba ma ñëw dem laaj yonent bi alayhi salaatu mu ne ko Abu Bakr de mooy yëglu mu ne ko entré ko wa bashirhu bil janna wa bashirhu bil te nga bégal ko aljana seydna Othman seydna Omar mu wax leen la même chose hein hein te yo bari nañu gis seydna Jaafar ñëw na mu daal di jóg waaw ne man man man laa adri bi ayyihima ana afrah bi fathi Xaybar am bi qudumi Jaafar loolu tàng ci kanam hein ainsi de suite mooy ne loolu dañ ciy gis ne kon mooy dafa am da am kaayuñ koy teree waaw bu dee kiñ koy def da ciy loroo ki koy def di ci woroo ki koy def di def di ci loroo kiñ koy def di ci woroo bu boobaa kay du baax xam nga lii moom tàng bu rëy la mais Seydina Zayd waxul ne hé hé hé arrêté yéen arrêté arrêté voilà kon fiihi tafsiil ci masala boobu te yàgg nañ koo gis walillahi alhamdu wal minna kon de lii la lii lañu wax lool la Xuseyn daldi wax ibn Sabra lool la wax Seydina Zayd ibn Arqam introduire ko mbir mi ngir tamit gin koo soññ ngir gën a bëgg ngir mu man leen a gën a mën a nettali as lëf ci li nga xam ne moom la déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Seydina Zayd léegi lan la wax mu ne mu ne mu ne yabna axi bi bi Xuseyn waxee lool mu ne yabna axi yabna axi yow sama doomu mbokk mooy ngir ñeewantal ak moom sinon mooy Xuseyn ibn Sabra gis nañ ko léegi mook Zayd ibn Arqam mooy du dañoo bokk ay ay ci wàllu deret waaye mooy lool façon wax la ay eh, sama doomu mbokk ngir ñeewantal mun a yab na axi wallahi laqad laqad kabirat sinni wa qaduma ahdi wa nasiitu ba'd alladhi kuntu fama haddathtukum faqbalu wa falaa tukallifuni moom itam mu introduire rek seydna Zayd ibn Arqam radiyallahu anhu mu ne yabna axi yow sama doomu mbokk muy Xuseyn ibn Sabra mi wax ci turu ñi nga àndal wallahi maa ngi wat ci yàlla ne laqad kabirat sinni waaw mooy nag samay at avancé na lool mooy nekk naa mage naa lool léegi waaw dootuma gone te mage naa lool sama fan gudd na ma sha allah wa qaduma ahdi waaw te jamono jama daje woon ak yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg na mooy jamono jii ngeen may laaj ak jamono jama dund ak yonent bi alayhi salaatu salaam yàgg na waaw wa nasiitu ba'd kuntu a'i taman man na ibn Arqam dama mage lool na ma doon jàppe ba ma nekkee gone ak lagnu ak ba ma nekkee ndaw loolu manatuma loolu wana siitu te fàtte na ba'd alladhi kuntu a'i fàtte naa leen loo xama yenn yoo xam ne man takkoon naa ko xamoon naa ko peegoon naa ko fàtte naa leen am na yu ma ci fàtte min rasulillah ci li nga xam ne li ma jële woon ci yonent ma lay saar saam am na loo xam ne fàtte naa ko ci parce que damaa mage léegi mu ne leen nag lool mooy ngir gis gis nga humble mooy tamit mëmbastal leen ngir wax leen ne bu leen yaag bu ma ko déggee it du man li ma dégg yépp laa leen mën a nettali parce que lu bari fàtte naa ko allah waaw al amaanatul ilmiya lii mooy kóllëre gi bul ñëw di jaay nit ñi ne man fii mu ne malaaka laa fii mu ne man fii mu ne fu ngeen laaj xam-xam ma dog géet waxal ne man lii laa xam waaw fa qul li man yadda'i al-ilmi falsafatan arafta shay'an wa xam ne mooy wootewu wala boog waqul li man yadda'i bil ilmi ma'rifatan kii wootewu ci xam-xam naan maarifa la ci am moom moom il wax yow il est calé xamal ko ne ko hé arrête li ngay wax laa wax arafta li fi nekk mooy arafta xam nga shay'an ab ni lu tuuti waxaabat nëbbu na naka an wëlif la ashyaawu ay mbir yu bari mooy yow li nga xam bu ñu ko naroon a mënuñu ko sax comparer li nga xamul li nga xam du toq sax ci géeju li ngir yére voilà allah sayyidina Zayd mu ne man nag rien que li ma jàppoon ci yonent mi alayhi salaam rek am na lu bari fàtte naa ko ci waaw parce que dama mage kon nag fama xaddastukum faqbalu lu ma leen nettali nag kon tey ci yonent bi aleyhi salaatu salaam nangu leen xam leen ne lool moom lu bokkul ci li ma fàtte li ma téye mu dëgër la fàttewu ko wa maa laa falaa tukallifuunii lépp nag loo xam ne nag nettaliwu ma leen ko bu leen ma ci jéema bu leen ma ci euh, laaj ngir ma nettali leen mooy doyloo leen comme que laaj ngeen ma mooy question ouverte la li nga dégg ci yonent ma lay saar-saar rek lañ bëgg nga wax mais mu ne leen man nag du lépp laa fa teewlu de fàtte naa ci am na lu ma ñu fàtte te damaa mage léegi nag kon lu ma leen nettali jël leen lool lu ma leen nettaliwul nag mooy bu leen ma ci charge bu leen ma ko yen di ma ci laaj naan ma lii nag xew-xewu sàngam nag dooñu ci nettali lool bu leen ma ko bu leen ma ko bu leen ma ko yen waaw lii mooy gis nga aadaabul ilmi aadaabul aalimi wal muallim ah aadaabul wal mutaallim aadaabul aalim kiy jàngale wal mutaallim ak kiy jàng gis nga ñee ni ñu laaje teggini mais gis nga sëriñ bi it gëmloowu leen ne fii mu ne man rek ka fi ne man rek ka xam kon lii mooy li nga xamante ne moom la sayyiduna Zayd ibn Arqam nii nag la commencé ngir nettali ñu li nga xam ne xew-xew bu xew bi yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi jógee makkatal munawwara fi xajjatil wadaa min xajjatil wadaa di jib ñibbi Medina mu ñuy nettali xew-xew boobu Seydina Zayd ibn Arqam ana lan la wax loole la ñuy gis inchaa allahu taala ginnaaw bi mu defee introduction bii ana lan la net nettali ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lu xewoon ci yoonu de la Mecque à Médine du retour du pèlerinage d'adieu incha allahu taala kon ñu ngi woon ci retouru xajjatul wadaa xajjatul islaam xajjatul balaa xajjatul kamaali wa tamaam di xajjatu rasulillah